umdatul ahkaam min kalaami xayril anaam alayhi afdalu salaati wa salaam fi kitaabul hajj fi baabu hurmati makka. an abdillahi ibni abbaasin radiyallahu anhumaa annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yawma fathi makka laa hijrata walakin jihaadun wa niyya wa idaa stunfirtum fanfiruu wa qaala sallallahu alayhi wa sallam yawma fathi makka inna haadhal balada harramahu allahu yawma khalaqa as-samaawaati wal arda fahuwa haraamun bi hurmati llahi ilaa yawmil qiyaamah wa innahu lam yaxilla alqitaalu fiihi li ahadin qabli wa lam yaxilla lii illaa saa'atan min nahaar fa huwa xaraamun bi xurmati llaahi ilaa yawmi alqiyaamati laa yu'badu shawkuhu wa laa yunaffaru sayduhu wa laa yaltaqitu luqatatuhu illaa man arrafahaa wala yuxtala xala faqaala al-Abbaas radiyallahu anhu yaa rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam illa al-idxir fa innahu liqaynihim wa buyuutihim faqaala sallallahu alayhi wa sallam illa al-idxir qaala al-musannif rahimahullah al-qayn al-haddaad kon al imaam Abdul Ghani ibnu Abdil Wahid al Maqdisi rahimahullahu taala mu indi fii ñaareelu xadis te mooy bu mujj ci buntu bii nga xam ne moom lañ ne muy kitaabul hajj waaye di ban buntu baabu xurmati makka buntu bi nga xam ne mooy wax ci ormaay makkatal zaadaha allahu tashrifan wa takrima ginnaaw biñ gisee xadis bu gudd biñ gisoon bi weesu mu teg ci xadis bi numéro deux cent vingt-trois mooy xadisu ñaar téeméer ak ñaar fukk ak ñett mu naan Abdullah ibn Abbas mu ngi jële ci tunu naan Abdullah anhuma annahu qaal mu ne nee na qaala rasulullah mu ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi de nee na kañ la wax yow ma bés bi nga xamante ne nii fathi Makka la ñu ubbi Makka zaadaha allahu tashrifan wa takrima mu ne laa hijrata amul gàddaay walakin waaye bi am ba des mooy jihaadun waniya jihaad daal moo fi am ak yéene xamante ne ngir sa borom wa taala kanta di jóge ci Makka moom naan da ngay ñëw Medina di gàddaay wala jóge feneen parce que waa Makka tax ñun ñuy gàddaay Medina ala saakini afdalu salaati wassalaam mu ne loolu amatul de li am kay léegi mooy jihaad ak yéene gu rafet yéene ngir sa borom wa iza stunfirtum te dees leen ne jóg leen aywa doo jóg leen jóg leen aro jóg leen yéen ñëpp ngir dem ci xare yi bu dee jiit bee leen ko wax wala ki nga xam ne moo fa toogal jiit bi ci wàllu ay xare bu leen leen fanfiruna na ngeen jóg wa qaal sayyidina ibn abbas radiyallahu anhuma mu ne wa qaala yonente mi alayhi salaatu salaam ba léegi wax yawma fathi makka bés ba nga xam ne lañu bi makka mu ne mu ne inna haadha al balad mu ne gis nga dëkk bii di makkatal mukarrama zaadaha llahu sharafa mu ne ki ko xaraamal def ko sanctuaire ormal ko daal di ci daal di koy barkel def ci li mu def ba aaya ci yenn yi du kenn kudul kenn defu ko kudul allah bi borom bi tabaraka wa taala kañ la ko def yawma bés bi nga xam ne xalaqa la binda samawati asamaan yi wal ard ak suuf borom bi ko xaraamal bés xam ne ah yawma bés bi nga xam ne xalaqa samawat ci la bind asamaan yi wal arda suuf yi fa huwa kon moom dëkk bi xaraamun sanctuaire la de mooy daa nekk loo xam ne lu ñu ormal la loo xam ne lu rëy xorma la bi hurmatillah ci loo xam ne nag ormaay borom bi borom bi moo ko def li mu nekk ilaa yawmil qiyaama ba bésub taxawaay ba de wa innahu te dëgg-dëgg lam yaxilla daganul alqitaalu xare fii fii ci dëkk bii li ahadin daganul ngir kenn qabli lu ma jiitoon man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam walam yaxilla te du dag te daganut lii ñeenul ngir daganul ngir man illaa lu dul sangam benn waxtu benn benn moment min nahaarin ci bëccëg bi la ko huwa léegi nag xaraamun delluwaat na nga xaraam nga mu yoroon ba mu newoon bi xurmatillahi ci loo xam ne ci ormaay borom bi ci loo xam ne borom bi tabaraka wa taala moo ko ko def def ko sanctuaire ila yawmal qiyaama ba ni nga xamante ne nii mooy bésu taxawaay ba léegi nag muy leeral ci yooyu xorma googu li mu impliqué li tax li mu indi mooy yii laa yodadu shawku kenn du fa dagg li nga xamante ne mooy ndigam garab yi am dëj sax boo ñëw di ko dagg naan waaye damay sonal quoi ah waaye gindi leen fi lii non non kenn du ko dagg wala yunaffaru saydu te kenn du ërtal la nga xam ne mooy am rëbbam ne ah waaw dañ koo tere ku fi rëbb non nga bàyyi picc yi fa ne ak walla yi nga xam ne bàyyi may ñuy rëbb nga fexe leen yow dàq quoi ngir ñu génn xaramul makki bu génn foofu bu ko defee bu génnee te biti nga rëbb ko mu ne lool sax dafa xaram kenn du ko def kenn du ërtal daal di puus bu génn li nga xamante ne nii mooy wala yaltaqitu luqatatu léegi te kenn du for lu réer lu réer makka boo ko foree xanaa illaa lu dul ka nga xam ne man ka nga xam ne da koo for ngir lan arrafaha ngir mu yëgle ko yóbbu ko bureau des objets trouvés wala yu mel noonu wala bu leeral ne lii nii da koo for wala ko kese moom am droit for loo xam ne dafa réer makka ne wala yoxtala xala mu ne te kenn du dagg gàncax yi nga xam ne dañoo nooy gàncax yi nga xamante ne nii mooy gàncax yi kenn du fa voilà seen garab voilà kenn du fa dagg garab yi léegi nag bi mu waxee lool fa qaala al abbas léegi nag baayu ki nga xam ne mooy nettali mbir mi di mawlaana abdallah baayam di al abbas radiyallahu anhu ne yonente mi alayhi salaatu salaam ya rasulallah e yow ndawul yàlla li sallallahu alayhi wa sallam bi muy def discours bi ne ko i illal izxir waay ne ko ba mu des izxir izxir mooy lan benn garab la goo xamante ne nii mooy ci gàncax yi nga xam ne seen xet dafa neexoon nga xamante ne dañ ko doon utiliser ngir di mën a parfum wu ak tamit bu ñuy waajal seen néew yëpp yu xam ne seen kër neex yooyu da doon xeeñ neex genre doon dégager mu ne ba mu des loolu waaye ndax mel ni lu tax mu ne ko mu ne fa innahu li qaynihim ndax kat moom daa nekk ngir ñi nga xam ne mooy al qayn bor al musannif di al imaam Abdul Ghani rahimahullahu taala dina leeral la lay tekki mu ne kon wa fa innahu ndax kat al idxir daa nekk li qaynihim ngir ñi nga xamante ne ñooy seen Ah tëgg yi alxaddaad mooy tëgg bi waaye am na ci boroom xam-xam yi ñu ne alxayd daal mooy képp koo xam ne day liggéey liggéey manuel liggéey boo xam ne moo koy defal boppam ndax dañ doon utiliser lu bari ci seen liggéey ñi nga xam ne mooy garab goo gële waaye li gën a siiw daal mooy alxaddaad mooy ki nga xam ne mooy tëgg la mooy kii kii liggéey ci wàllu weñ wa buyutihim waaye it dafa nekkoon loo xam ne dañ ko doon soxla ngir seen kër yi fa qaal léegi nag bi Sayyidina Abbaas waxee loolu fa qaala mu wax kan moo rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam mu ne kon illa lidxir ba mu des kon waa kon ba mu des al idxir garab googale léegi al imam Abdul Ghani rahimahullahu taala mu gis ne bon hadis bii nii am na baat boo xam ne jar naa leeral mu ne alqayn mooy alqaynu mu ne lool mooy alhaddad alqaynu bi ngeen dégg li qaynihim ci biir hadis bi mooy alhaddad mooy ki nga xam ne mooy tëgg la mooy kiy liggéey ci wàllu weñ lii mooy xadis bu mujj bi tamoo doon ñaareelu xadis bi bunt bi al Abdul Ghani rahimahullahu taala muy ubbi beneen buntu bu bees di buntu bi nga xam ne mooy buntu numéro ñeent fukk ak muy quarante et un mu ne baabu maa yajuuzu qatluhu an aishata radiyallahu taala anha anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala xamsun min ad-dawaabbi kulluhunna faasiq yuqtalna fi lxaram alxuraab walxidaa walaqrab walfa'ra walkalbu laaquur walimuslimin rahimahullaah yuqtalu xamsun fawaasiqu fi lxilli walxaram qaala almusannif rahimahullaahu ta'aalaa alxidaa bi kasril ha wa fathid daal mahmuz kon al imaam Abdul Ghani ibnu Abdil Wahid ibnu Ali ibnu Surur rahimahullahu taala muy indi fii beneen buntu bu bees ci bee léegi ci kitaabul hajj képp téere bi nga xamante ne mooy xaj bu tudde ko ah wax nañ la mooy quarante et un baabu buntu nga xam ne yajuuzu per mën naa nekk xatlu mën nañ koo xaat mooy yi nga xam ne xam nga ci xadiis yi génn da doon wax yi nga xam ne kenn du xërtal sax ërtal ab rëbbam Makka ndax dañuy tere ko fa rëbbëg yooyu même dàq rëbbuma sax mu génn loolu amoo ci droit waaye buntu bi mu ñuy wane rek am na ci bàyyi may yoo xam ne booyu moom ash-shari'u bi alayhi salaatu wassalaam moom daal dinay permettre ne kan nañ faat fii ci Makka waaw léegi nag yooyu lay wax baabu buntu maa la nga xam ne yajuuzu man naa nekk qatluhu faat ko dee kon nag muy indi xadis bi nga xam ne benn xadis kese la ci buntu bii nii bon ba mooy xadis deux cent vingt quatre ñaar téeméer bi ak li nga xam ne mooy ñaar fukk ak ñeent mu ne ana Aysata mu ngi koy jële ci suñu Aysa radiyallahu anha anna rasulallah këne ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na xamsun juróoma ngi minad dawaabi ci rab yi tey dukkat kulluhunna ñoom ñëpp faasiq boo ci nekk ci ñoom te ñoom ñëpp faasiq ay génn topp lañ ay kat lañ yuqtal na man leen leen a fàddee fil xaram ci al alxaram sanctuaire boo al bële alxaramul makki mooy makka foofu mën nañ leen fa faat malgré sax lii ma leen ne yor borom bi moo ko ormal yii moom bokkuñu ci voilà léegi nag mu commencé di lim alxuraabu li nga xam ne mooy baaxooñ wal a alxidaatu benn picc la moo xam ne ab charognard la moo yiy lekk yi nga xamante non seulement day lekk medd yi mais du loolu kese mais day këf tuuti yeeg ginaar yeeg façon yooyu ak njombor yi di leen këf di di daw voilà benn picc la moo xam ne mu garaaw léegi boobu en français le milan lañ koy woowee wala aqrabu kanta al aqrab mooy ñetteel mooy le scorpion mooy li nga xamante ne mooy jiit kooku it mën nañ koo faat biir makkatal mukarrama zaadaha allahu sharafa léegi bi nga xam ne moo ko ñeenteel mu ne wal fa'ra al fa'ra mooy li nga xamante ne nii mooy kaña mooy ñoom janax ak ñoom kaña wala wal kalbul aqur bi nga xamante ne moo ko juróomeel mooy al kalbu li nga xamante ne nii mooy xaj al aquur bi nga xamante ne day karaate di mattaate di xamp yeelu nit ñi di mattaate di tiital nit ñi di leen matt voilà xaj bu mel noonu le moom kooku it mën nañ koo faat léegi mu ne wali muslim rahimahullah mu ne boo demee ci hadis bii moom ci imaamu muslim rahmatullahi alayhi ci saxiixam foofu dane yuq sayyidatu Aisha dane yonent mi alayhi salaatu salaam nee na yuqtalu xamsun fawaasiq dees nañu faat juróom yoo xam ne ay génn topp lañ fil hilli fi nga xam ne en dehors de de de sanctuaire Makka mooy fi nga xam ne moom dagan na mooy boo fa newee mooy bokkoo ci yi ñu tere nekkoo fi nga xam ne dañ faa tere ay mbir voilà mooy en dehors de la Mecque de euh, Makka waaye wal xaram waaye dinañ leen faat foofule waaye dinañ leen faat mooy dinañ leen faat en dehors de la Mecque mais dinañ leen faat à l'intérieur de la Mecque fii même ci Makka yi ñu xormal yu bari sax araamal fi yu bari même fii sax mën nañ leen fee faat après ci la lim yi nga xam ne moom la lim yële léegi nag al imam Abdul Ghani rahimahullahu taala mu gis ne fii am na baat boo xam ne ci xadis bi jar naa leeral muy xadis muy baat bi nga xam ne mooy al hidaatu voilà loolu le nga xam ne mooy le milan mooy façon fucci moomu ñu la wax ne day këf fucc yeeg ganaar yeeg yenn kii sax njombor yi voilà léegi nag yu mel noonu léegi nag muy leeral baat boon mu ne di kasril xaa i mooy niñ koy diide xaa bi dag naan xëy voilà bul wax ha wala xude bi kasri mooy dañuy dañuy mo def ci suuf ah mooy dañuy wàcce mbir mi xafd wàcce ko bi kasri mooy dam damm ci suuf alxaa i mooy rëdd ba ci suuf lay ne ca suufu xaaba wa fatxi daali daal bi nag ñu def ko fatxa mooy mooy mooy mooy maskab kaw mooy da xi da voilà mahmuz mu ne ginnaaw gi nag hamza bi ñëw loolu mahmuz hamza la voilà mooy boolu wax xidaatu de xidaatu non xida ah tout voilà mu ngi noonu le kon al imam Abdul Ghani ibnu Abdul Wahid al-Maqdisi rahimahullahu ala wax nañ la ne kon buntu bi hadis bi rek ci ne mu doon bi beneen euh, buntu ba léegi ci kitaabul hajj mu ngi koy tuddee buntu bi nag mooy numéro 42 ci version yi ñu yor ñeent fukk ak ñaar mu ne baabu duxuuli makkata wa an anas ibni malik radi allahu taala anhu anna rasula allahi sala allahu alayhi wasallama daxala makkata aama alfatxi wa ala ra'sihi almigfar falamma nazacahu jaa'ahu rajulun faqaal ibnu xatalin mutacalliqun bi astaari alkaaba faqaala sala allahu alayhi wasallam uqtuluuhu kon al imaam Abdul Ghani ibnu Abdil Wahid rahimahullahu taala muy wax kon ci buntu bu bees bi baabu buntu duxuuli makkata naka la ñuy dugge makka wa ghayrihi ak ju mel ni moom léegi nag mooy ye façon yene ñuy dugg feneen di dugg nan la ñuy dugge mu ji indi xadis bu njëkk mooy xadis deux cent cinq muy ñaar téeméer ak ak euh, li nga xamante ne mooy euh, ñaar ak juróom voilà <laughs> ñaar fukk ak juróom mu ne an Anas ibn Malik mu koy jële saxaaba bi nga xam ne mooy Anas di doomi Malik radiyallahu anhu anna rasulallahi kene dawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam daxala Makka te dafa dugg Makka amal fathi at mi nga xam ne ci la ubbi makka ci la borom bi ubbi makka ta mooy atum juróom ñetteel bi ginnaaw gàddaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam di huitième année bi wa ala ra'sihi dama fay dugg nekk na ci bopp bi mu muur boppam bi al mighfar mooy casque casque yi nga xamante ne nii moom la kiy xare di sol voilà moo ne woon ci boppam fa lamma nazaa bi nga xamante ne nag ci la dugg biir màkk ba daal di koy dindi daal di dindi casque bi nag jaahu rajul ci la ko benn waaye daal di dikkal fa qaala mu ne ko ibnu xatanin waa ji nga xam ne dañ naan doomu xatal de muta'alliqun moom de moom mu nga mu nga mu mu mu mu mu nga mu nga mu nga jàppandu voilà jàppandu da daal di daal di moyyi ba mu dëgër nag euh, lemu bi astaaril kaabati ca ca ca ca suturaay kaaba mooy ca malaanu kaaba ca la jàpp ngir jàpp ne ho oh, moom day tax ndax am na ay tojaange yu mu defoon parce que Ibn Xatal nii daa gëmoon ba pare léegi ñëw Medina yonent ci ma lay saa saa am kum ko booleel benn euh, ab ansaar yi ak koo xam ne bon moo leen di liggéeyal quoi biñ demee ba ci yoon bi léegi bon mu am lu bëgg ne waa ji defalal ñu ko quoi waa ji fàtte ko nelaw voilà. léegi nag mu mer loolu tax mu mer bi mu yee mu mer rey waa ji ba pare dem tubbi nekk Makka di wax ay ay ay poème yu ñaaw ba pare di ut ñoo xam ne ñuy hija di di dal ci yonent mi alayhi salaam ci ay ay ay ay ay yu bon ay ay ay ay taaxuraan yu bon di ko dal yonent mi alayhi salaam léegi ñooñu bokk na keroog yonent mi alayhi salaam ba muy dugg ba muy dem di di dem di di dem ngir ubbi ji Makka ah bokk na ci nit ñi nga xam ne da woon ñooñu moom ku leen fekkoon ci Kaaba gi sax na leen faat moo tax bi mu ñëwee ba pare ba summi casque bi ba dugg biir Makka ba summi am benn waay ñëw ci saxaaba yi radiyallahu anhu ne ko ah ibnu xatal de moom moom la ma suna muta'alliqun mu nga la ma subi askaaril kaaba ca lambaayu kaaba ga mooy ci yéere kaaba gi yonent ma saat sam ne leen na uktuluhu faat leen ko kon nag mu ngi noonu le léegi nag al imam Abdul Ghani rahimahullahu taala muy jàll ci hadith bi nga xam ne moo ci tegu di ñaareelu hadith yi buntu bi muy hadith ñaar téeméer ak ñaar fukk ak juróom benn numéro deux cent vingt-six mu ne waan abdillahi ibni umar radiyallahu taala anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam daxala makkata min kada min as-saniyati al-ulya allati bil-batha wa xaraja min as-saniyati as-sufla kon al-imam Abdul Ghani rahimahullah mu ne waan Abdillah mu ngi jële ci saxaaba bu ñu naan Abdillah ibni di doomi Umar ku ñu naan Seydina Umar radiyallahu anhu wa arda radiyallahu anhuma anna rasulallahi kene ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam daxala makkata dugg na makka min kada ci bërëb bu ñu naan kada voilà porte la porte d'entrée comme ñu ne moi j'entre euh, euh, à Dakar par la porte de Rufisque wala man port bi nga xamante ne porte de nangam ak nangam voilà le pas porte des des des xaw Cambérène wala yu mel noonu mooy yaay mooy lool porte lool tur bu tur porte la rek voilà mooy buntu dugguwaay mu ko dugge fa nga xamante ne mooy kada mina saniya as-saniya mooy yoon woo xam ne wu jafee yéeg la woo xam ne ci montagne lay nekk al-ulya bu kawe ba allati bi nga xam ne bil batha moo nekk ci bërëb bañ naan batha bërëb la boo xam ne bu ñu xam Makka la nga xamante ne boo fa jógee da ngay dem ci almeeru buy dem ci almeeru waa Makka yi foofule yoon woo wële foofule fa la yeneen fi alayhi salaatu wassalaam te albatha buñ ko waxe en général mooy bërëb boo yaatu la voilà mooy foofule ci foo bërëb boo bële nga xam ne saniya boo bële al ulya ba moom fa la wa xaraja waaye ba muy dugg Makka waaye bi ñuy génn Makka nag moom mu ngi génn mina saniya ci yoon wa nga xamante ne nii it woon wa nga xam ne as-sufla moo féete suuf te wax nañ la saniya en général buñ ko waxe yoon la woo xam ne ci montagne wu naqaree jaar waaye ba muy génn moom ca suufu Makka ca saniyatu sufla fa la génn Makka mooy bi muy dugg ca kaw la jaar waaye bi muy génn ci suuf la jaar kon nag mu ngi noonule kon nag xam naa insha allahu taala wala ñu yem nii ndax adi voilà bii mooy jeex na ndax suñu waxtu wi jeex na voilà dañ ci bëggoon a teg bi waaye bu boobaa vingt minutes yi kon dinañ ko xaabaabal kon ñu yem ni insha allahu taala ci ñaareelu xadiis bi ci buntu bu bees bi ba léegi ci kitaabul